nit ko nit yàlla daa war a nekk ca àll ba moom kese waaw wéet ah, waxoon naa la wolof yi même addeewu buxaabakat yeeg caaxaankat yi maaman yi xam ne mënuñu tos yi jàpp nañ ne ku ci jóge ca àll ba déggoo wolof sax moo ci gën a aay <laughs> ñu moom moom bokk na ci critère u moom baax na lii Kolda la jóge ca àll ko bëgg laa wax ne Kolda sax bul jàpp Kolda bi la noo ca àll bi ñoo naa la jóge ca Kolda wala ca Casamance waaw <laughs> moom mii baax na sërmaniwu baax na ba sawaay baatu worof dégg ko ñu jàpp ne looloo wane ne sawaay aay waaw wal billah <laughs> waaw waliyu bari dañoo bari ni nokki nit ñi baree noonu lañ leen bi dasaaree ci biir nit ñi façon bu ne nga ciy gis ku nekk nag ak ay darajaam <laughs> waaw boo ci bëggee mucc jariñu ci ñëpp mooy lii ma la waxoon sànq noonu ngay def koo gis jàppal bindeefu yàlla mu ma sopp sopp naa ko ngir yàlla du ma ko xeeb jamais ndax borom bi leer na ma ne am na lu mu nëbb ci moom loolu moom damaa leer man ci sama bopp damaa xam sama bopp man li man li ma li ma réer ci sama bopp mu ëpp li ma xam sama bopp kon lan lan laay wax ci sujet wu keneen keneen <laughs> waaw waaw kon nag awliya yi nii la de waaw kenn mooy moo tax Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu en ah, fait nga ne ah li ma koy tudd daa baax <laughs> masha Allah parce que non dafa dafa dafa di dafa di doy waar ah. liiroo al Ibriz non am na français <laughs> al Ibriz am na français <laughs> fay yow nee nga ma sax ci woon nga arab nee xam naa daa dese noonu waaye am na en français al Ibriz. wallahi boo ko liiree di nga xam ne li nga xam ne di nga xam ne ku mel noonu neexul gis ah du koñ boo romb di ko gis ci jamono yi du jamono ju nekk lañ laa la diw ko moom la ne ah attention <laughs> non dafa doy waar te xoolal li borom bii xam nga kooku moom tamit moom it jege woon naa ko woy si mii waaw dañoo niroo ay mbir ci côté boobu. gaa yi dañu doon dénigré ñenn ñi xam ne sax am nañu xam-xama ah. taalibeem bi nga xam ne moo doon le plus grand faqih bu Maroc muy Cheikh Ahmad Moubarak al-Lamti boobu ñu gis ko radiyallahu anhu ak xam-xam bi mu yor fa mu toll mu bàyyi loolu bi topp koo xamante ni gaa yi la am mii la kii kii daanaka xamul am njàngam soriwul lim jàng lim jàng même lim jàng dem daara mais lim jàng bariwul amul cursus bi ñu am loolooy rey jaay non il n'est pas docteur laysa min al-dakatir foog ne pour nga war a wax ci diine xam il faut mu nekk docteur ñu ne waaw moom moom fi mu génne mooy jaami'atu madinatul munawwara wala jaami'atu ummul qura foofu la ja Makka gars yi noonu la ñuy teg projecteur yi quant à waa nga xam ne Suède la dëkk juddoo Suède père mère suédois jot yor gën seen gars nekkub jullit gaa jàpp ne ah yor dem seen moom sawaay xam nga ne oh, ah seen ñu bon ñooñu raayen saa yi ñooñu ñooñu fan la ñuy amee xam-xam ah ndekete yoo moo leen raw fuuf ñoom ñi génne Ummul Qura ak ja euh, euh, euh, université Médina ñu naan leen docteur ak docteur ak docteur docteur nangam ak docteur dara moom moo leen raw Suède la nekk ba su faa léegi xam nga kooku gars yi dañ lay xeet après quoi dañ naan en plus saway mécanicien la quoi mais fan la xamee fii fan la xamee bii ne ndeketee yoo li mu dajale ji xam-xam fan mu xam-xam yeeg li mu xam génneel téeméer yu génne foli moo leen man ñoom bal jamono ji moo fépp am xam-xam mais kenn du ko xool waaw <laughs> kenn du ko xool parce que oh il n'a pas fait carrière bi ñu def waaw après est-ce que xam-xamu diine amul mooy moo tax gis nga l'islam dafa simple waaw nekkal lu la neex médecin nga cursus su médecin ngay suivre anthropologie sociologie français langue anglais waaw espagnol russe chinois japonais waaw géographe nga historien nga lu la neex nekkal ma loolu ci wet di nga nekk ci gën a xam diine l'islam ci àddina bi waaw waaw <laughs> gaa yi nag nga nekk monsieur le président dina xam ñëpp comme Haarun rashid mi na woon imaamu Maalik maa ngi fi gën a xam waaw tabuy tabuy léeba <laughs> waaw <laughs> waaw radiyallahu anhuma waaw nekk ministre nekk député dina xam ci ci ci ci Sénégal bi yëpp ëpp leen xam-xam jinnee la sori fa yàlla waaw boo koy wax leen gaay ne waa yow suñu gaay yi xam ne xamuñ dara ma ne la non attention yow itam bu leen waaw c'est vrai que yenn yi moom c'est flagrant mais bu leen xeeb quand waaw jullit bu ne am na ngiiw yàlla dëxëñ ci yow même bu dee ne bari ay ay ay rëq-rëq waaw <laughs> léegi kon mooy affaire bi loolu la ay kiiraay la yu bari waaw parce que gars yi amuñ cursus bi ñu jaar quoi déedéet loolu ça ne veut waaw ça ne veut rien dire moo tax sëriñ yi dama leen doon déglu euh, bu ma juumul al-Wa'ili la woon Cheikh al-Wa'ili rahimahullah sëriñoo Cheikh Muhammadul Muxtaar Ash-Shanqiiti yoo yooyu dafa waroon déglu muy def Bidaayatul Mujtahid def Sharaab yi <laughs> eh, moom bokk na ci ñi nga xamante ni sëriñ yi ma njëkk déglu en Arabie saoudite ñi nga xam ne ñoom laa njëkk déglu ci ñuy jàngale nekkoon as-Saoudiya génn na àddina radiyallahu rahimahullahu taala jàmbaar dëgg foog naa moom laa déggoon muy wax naan moom comme que da doon jàngale ci université bi mais day joxe ay cours ci jumaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yooyu moom moom laa déggoo wala taalibe bi Cheikh Mouhamadul Mokhtar euh, ibn euh, fi ba xam bu rëy moom kenn ci ñoom bu ci nekkee di jàngale bu ak bu nekkee ci jàkka yi. moom mu nekkee ci jàkka ji jumaa ji di jàngale nga xam ne majaalis na mooy amul ñu naan waa il faut nga am diplôme sàngam passé classe sàngam war a bokk ci cours bi non ñëppay ñëw toog ku mu ñor nga ñëw toog mu ne moom mu nekkee foofu ci gina yi xam-xam bi ak tamit ci gina nekk à l'aise que mu nee saalu université yooyu waaw te foofu dafay libre avec des ñi ne kii amul ay walla ci cadre kii di jàngale te yàlla kese sax foofu commerçant bi day wàcc xam ne heure bi waxtu bi moom après timis lay jàngal mu wàcc mécanicien bi wàcc liggéeyam ñëw julli si ci jumaay yonent lay sa sam ñëw toog jël ay mbiram solo ba set waaw waajal ñëw julli timis ñëw toog di déglu sëriñ bi di enregistré ci jël ay nopp bu xëyee dem ci garage kii bu xëyee dem ci toolam kii bu xëyee dem ci entreprise de lee wala de nangam wala de tàndarma wala yu mel noonu wala d'informatique di def noonu kooku nga foog ne après kooku ab ignorant la ab ignaar la ba nga jàpp ne ki nekk université bi bi moom bi nekk fii ci Medina moo gën a xam waaye yaa ngi trompé wu de fekk moom muy jël ay cours yu bari ci sëriñ bi joxe ay ay durus ci ci jumaa yonent bi saa saa nga foog ne waaye ignaar la te ñooñu en général ñoo gën a takk xam-xam bi parce que da leen a ñor am nga université moom gars yi dañ fay dem yu bari ñu bari waxuma ñëpp de. diplôme lañ fa yóbbu ñu ci bari bés bi ñu defee examen deux jours après boo leen laajaatee les mêmes questions nga gis ne lu ñu am moyen ndax fàtte nañ ko lu tax parce que ñoom diplôme lañ doon ut dañoo bëggoon ay notes yoo xam ne mooy tax ñu jàll wala ñu am diplôme alors que waa ñi nga xam ne kenn forcé ko moo ne ah man de yëg naa am naa yëg-yëgu xam sama diine alhamdulilah ba ma nekkee fii ci al-Qahira ci Caire jaami'u al-Azhar juma Azhar gii de shuyuux yaa fiy jàngale mu tànn ci ñi nga xam ne domaine yi mu bëgg a jàng am na ku koy jàngale diggante timis ak gée tafsir am na ku koy jàngale bi après gée une heure de buñ jullee ba pare après une heure de temps de cours beneen jour bi am na koy jàngale li nga xamante ne mooy naxu mu def noonu jël yooyu képp ku gis nga bu ambition bi mu am. yitte gi mu am nga xam ne kenn forcé wu ko moom moo am bëgg-bëgg xam ne diine la da war a xam mu ne kooku bu déggee li mu ñuy takk kay jàpp ak mu ko jaral ak li muy mukkal ak yooyu bokkul ak xam ne ci moom lañ ko. moo tax après yow nga ko ne waa ji génn nekk docteur waa jee moom nekk ab jaaykatu mango wala jaaykatu bi ay bijou ay takk ci woor. léegi nag nga foog ne sama yi nee ñu naan ah jaa ak docteur moom moo doon waaji <laughs> moo tax boo seetloo en général gis nga gaa yi mooy ñi ñëw ci jàkka yeeg ñi nga xam ne ñoo ko defal seen bopp dañuy mokkal xam-xam bi léeg-léeg soxlawuñ fu ñu nekk di yori këyit ak bagage ndax affaire dañ koy mokkal alors que universitaire bi même le bu dul cours boo xam ne da koo a yàngale ba far mokkal loolu beneen affaire la mais. bu ñu ko nee waxal ñu ci kenn sàngam mu nekk bu kii ay këyitam lay yor teg neewuñ la loolu baaxul de attention loolu dafa baax takk mokkal ak di téy waaye mooy bu fëy yi réeroon boo mayul loolu wax alors que moom bu fëy yi réeroon ma natta ji bind moom tamit mais bu fëy yi réeree mokkala ma ngi fi ndax ni mu ko takke kële takke ko te dafa leer waaw moo tax képp koo xam ne yow jàpp nga ne xam-xamu diine ñi ko xam mooy ñu nekk ci université yi te bu dul ñoom xamuñu mooy yow nax sa bopp yow nax sa bopp bu may wax université yi nag suñuy Dakar yi taxul may wax ah. fan lañ jàngalee diine université Dakar non département arabe dañuy jàngale diine non arabe la ñuy jàngale langue bi langue bi mais jànguñu ulumu sharia jànguñu yooyu. waaw jànguñu yooyu même buñ ciy jàng sax ay affaire historique ak yu mel noonu la ñuy jàng mais jànguñu li nga xamante ne ay hadith nii di dugg ci taxrij yeeg euh, fiqh bi dugg ci lii wax usul ak yooyu loolu jànguñu ko waaw moo tax waxuma yooyu man université yi yu nekk ak Qahira ak Caire al Azhar ak yooyu nga foog ne ku fa génne rek moo gën a xam ku fa génnewul wala koo xam ne jaarul sax ci maañ yaa ngi nax bu boobaa attention man nga gis benn waaye xeet ko dëkkate yoo nga koy xeet boo amee masala bàyyi ko fi romb de saay dama <laughs> waaj waxoon <laughs> waaye gars yi daal ñoo neex quoi benn <laughs> mbokk bu ma xamoon fii la Lyon mais li mu xam ci diine gars yi xam nga ñoom doon nekkal lu ñuy def ñoom bu ñu amee masala am lu ñu war a laaj ci diine dañ koy saa yooyu saa yooyu doom dafa dafa dafa baax quoi <laughs> dafa woyof comme que dégg na arab moom moom moom moom moom comme Imrul Qays moom <laughs> comme Imrul Qays <laughs> arab yu kawe na foor lay wax dégg ko bind gaa yi bu ñëwee ba pare diina ñor ko quoi gaa yi dañuy ñëw am benn masala au lieu ñu laaj ko ko moom dañuy ñëw ne ko temps yooyu nag téléphone yii yombewul noonu noonu de cabine yi cabine yi ci mbedd yi ay 2006 la woon ak 2005 ak 2004 jàpp ay 2003 gars yi dañuy ñëw euh, jënd crédit quoi ne ko waa dañoo am masala boo xam ne lu ñuy laaj bëgg nga laajal ñu ko benn cheikh bu nekk Arabie saoudite quoi yor numéro léegi saa ñëw ak ànd ak ñoom ñu wax ko masala bi mu dem composé ñu taxaw ci kii bi cabine bi <laughs> ñu composé woote <laughs> mu cheikh bi jëlee après mu wax ak moom waaw salaamaaleykum wa rahmatullah seex bi kii mu wax ak moom lakk ak moom ay lakki ay arab sa <laughs> ne ko waaw ñun de dañoo amoon ay laaj doon laaj masala sàngam yooyu mu tontu ko mu wax gaa yi leen seex bi lii la loo xam ne moom maro na leen a <laughs> mais <laughs> yooyu en loolu lépp ay barrière la waaw waaw moo barrière dafa bari barrière moo asara ñoo xam ne ñoo dëkkandoo dëkkandoo day day eh, kiiraay la ñoo bokk jamono non ñi baax moom ñu baax dañuy coow waru jamono ji waru ñoo nekk ci fii quand même waaw moo tax sëñ Touba doon wax radiyallahu bi mu bind Masaalik sama téere bi parce que man xasiral baay mooy bokkul ci ñu siiw ci boroom <laughs> ay bàyyi ma fi ne woon ay sëriñam ak yu mel noonu mu ne nag sama téere bii nag bu ko doya ne ah téere bi moom warul am solo parce kii ko bind moom ah kii daal sa waay moom moom moom moom moom moom moom siiwul quoi mu ne dee boo ko defee da nga juum de <laughs> waaw bu bu boo koy def di juum nag waaw te bu ko doyee dal parce que rek nga ne man moom mi na suudaani quoi ne ah kii kii kii kii ci ñun ñu ñuul ñu ne fan lañu war a amee xam-xamu diine <laughs> ne boo ko defee di nga juum walla yasuddaka anil qubul anil qabuli kawni qasiral ba'i siidal jiili wala yasuddaka madal azmani an axdihi kawni mina suudaani iz akramul ibaadi inda Allahi aksaruhum taqwan bilaa ishtibaahi falaysa yuujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa suu'al fahmi voilà <laughs> wala tadaa nazmiya ila nabilo liadam ittibai la aqulu wala tuxassis fadla rabbin qad ala bihi taqaddumin faqad fatajhala <laughs> voilà iz rubbama urifatan muaxara ma gaaba amman qablahu wa asula <laughs> voilà loolu dafa am solo mooy muqaddimaam bi yu mel nii la doon wax mooy bul xeet nit ah mu ne bu mu la mu dummóoyuloo nangu sama téere bi li ma ciy wax parce que ah kii moom xamuñ ko ci boroom xam-xam buddul loxo ci boroom loxo yi boroom xam-xamu jamono ji ah <laughs> xamaguñ ko mu ne te bu mu la ci dummóoyuloo mukk ci jamono yi que ni ah kii moom ci noir yi la non leen noir xam-xamu diine boo koy seet demal Arabie saoudite quoi Sénégal moom yi dañoo xam dara ah africain yi non xam-xam amu fi quoi loolu yaa ngi de xam nga bari na ñuy xalaati noonu surtout ñi nga xam ne xam-xam dale mooy lii ñor na leen mais comme que dañoo yàgg gis ay sëriñ yuy def yu pecc di wax yu pecc ak yooyu ah ñoom ñu jàpp ne kon Sénégal lii la quoi ba ñi nga xam ne ay ñoom seen Touba yi ak ay Seydou Hadji Malick ak ñoom dañ leen di xeeb dañu jàpp ne ah non non moom ñooñu moom de façon moom <laughs> léegi xam-xam pour ñoom saa ci ci ci ci ci il faut nga def Arabie saoudite ak yooyu kese pour am ko loolu duumte la dëgg bari na ay pàcc-pàcc ñoo xam ne dañuy mbubboo woo ñii ñu la tuddal ak ñu mel ni ñoom ñoo xam ne xamuñu dara ba pare rëy lam ba pare nag ñu menacer nit ñi rek dëkk ci looloo ko xoqatalaate te xamuñ tus loolu moom am na waaw waaye waru la tax nga généraliser ne ñépp ci yépp Sénégal am na ñoo xam ne boobu man ngaa xam sa diine foofu ñoo xam ne xam-xam yu xóot man nañ la ko jàngal sauf que comme que siiwuñu moom lañ la doon wax comme Uwais mi te ñuy teg projecteurs yi en général di leen wone ci télé yeeg yooyu ak rajo yeeg yooyu ñooñu matuñ li ñu doon ñu ci ëpp daanaka bunul ñëpp sax waaw mooy xam-xam ba ngeen leen yaakaare amuñu ko mooy du ñu boroom xam-xama ah ñu ci bari bu ñu boroom xam-xam la grande majorité matuñu matuñu taalibee yenn boroom xam-xam yi sax waaw mais nag comme que ñoom ñoom ñoo fi ne ah moom mooy laa waxoon faro au pays des aveugles hein les borgnes sont waaw réew moo xam ne wala gox moo xam ne kenn ñépp a silmaxa ah ka fay gis benn bët man na faa nekk di balbal lu foog ne moo tane ñi ci des waaw kon nag loolu rek la mu ne kon nag da nga yëg ne ki gën a tedd fa jaam comme li borom bi wax inna akramakum indallahi atqaakum moo ko gën a ragal mu ko ragal yàlla moo gën a tedd fa yàlla ci loo xam ne amul benn def def la waaw mu ne du waral sawaadul jismi ñuulug yaram nekk noir noir de peau warawul ak ñàkkum xelu cam si nit ki ak ñàkk mën a comprendre waaw amul na man waar laa nga nekk fi di def ay ay ay ay ay ci biir tubaab yeeg yooyu déedéet wala yasubilaa jàpp di rabeti sa bopp di def le guignol ñëpp di di la xool saa su ne di la reetaan nga nekk nga mel ni benn dox ci seen biir waroo def loolu waaw loolu warul la koo def ëppaluñ la xel ëpp wuñ la tus waaw voilà <laughs> te <laughs> li mu jeex mooy yooyu yëpp ay barrière la loolu yëpp ay barrière la kon daal barrière yi bari na Uways mi radiyallahu borom bi noonu la ko ci defoon ci barrière yooyu mooy barrière ñàkk barrière kenn du ko faale kenn bu ko boole ci dara ba ñu koy ñaawal sax ba waaja bokkoon ci délégation bokk na ci ña ko doon ñaawal di ko mbëlleew ak eh, ñaawal waaw <laughs> moo tax imaam moom Nawawi mu ne wa hadihi tariqul arifin wa xawaasil awliyaa radiyallahu anhu mu ne lii nag nga xam ne ñan naan dafa yàlla seen yoon nii la ak way jagooy awliyaa'ullahi yi lii mooy seenu yoon nit ñi dañ leen bi duñ leen teg fen waaw duñ leen boole ci dara ala lii dañuy jàpp ne ñuy existé wu alors que ñoo raw ñëpp xam nga bari yooyu bi ci gën garaaw mooy ñi nga dëkkal say mag say nijaay say yaay say tanta sa yooyu sa rakk yeeg yooyu en général ñooñu bu la yàlla mayee xam-xam en général ñoom ñoo ciy mujjee jariñ nit ñi fu nekk lañuy jóge di jële ci yow xam-xam di déglu ci yow bu ñu xamoon ne yow ak cours bi ngay def ñu am nañ possibilité fekk ko kenn du leen fi njiit waaye ñi nga dëkkal fii lañ lay romb di dem seen yoon ngay def ñoom ñu ngi feneen di def seeni affaire ak xool seeni film ak seeni kii ak yooyu faale wuñu la boo toppatoo xam-xam ak yooyu ni ni à la limite dañ lay ignorer <laughs> ba pare nag teg euh, ñu mel noonu ba pare jàpp na ñoom ñoo la gën quoi ah booy saa këŋ këŋ këŋ ah booy xanaa da ngaa nekkati ci sa néeg bi saa yi gënal fii boo ko nee nii mu nekk ci téere bi bon booy bi dama dafa dooj quoi. waaw ndeke sawaay xam-xam bi mu yor ak yooyu gars ñépp di jóge nit ñi di jóge fee waaw fëgg waaw salaamaaleykum ci kër gi waaw waa diw de laa doon laaj diw fëggal mu ngi bunte ma ngoog mu fëggal ñu fëgg est sax mu ngi fi sawaay ubbi mu waa ji laaj ko fa ay masala jariñu ci moom tibb ci moom lu bari <laughs> dem keneen noonu keneen noonu mais ñoom ñi mu dëkkal seen julli wóoru manuñoo julli bu ñu jullee ñu sëlmal xamuñu ci dara yéen war lu bari ci diine xamuñu ko te moom bii war na leen mais xeet nañu ko duñ ko ko laaj te buñ jëlee ay addiya nag ne nañ joxi sëriñ diw ma nga xam ne xamalu leen dara waaw dara la leen xamalu du ci jàll bu ci dara waaw <laughs> te di dem di laaj ñeneen dañ leen dul laaj sax ndax ñoom diine ñoru leen buñ leen laaj dara alors que kii seen ñàkk xam gi mënoon na leen ci dimbali mais faalewuñu ko waaw. waaw yooyu yëpp ay barrière la moo tax barrières yi dafa bari du lu ñuy takk këlim waaw kon nag mbir mango mbir mango kon nag képp kuy moo tax ak Cheikh Abdul Aziz voilà loolu lañ doon wax nga ne ma yow ni koy tudd daa bari <laughs> ad-Dabbagh radiyallahu anhu ash-Sharif le Sharif marocain radiyallahu anhu mu ne wala lu mel nii la ko waxe mu ne gis nga ñi bind ci karamaatul awliya di bind teraangaay teral gi boroom bi teral way awliya uy parandowan ah jariña nañ de ah jariña nañ ñu bari jariñ nañ ñu bari ñoo xam ne bañ ko jàngee gis nañ ñu baax ni seen seenu yoon ñu bëgg leen fexe ni ñoom waaye nag buñ waxalee dëgg rek mooy tamit lore nañu en même ndax am na ñoo xam ne ñoom ba ñu liiree yooyu téere yooyu lañ jàpp ne yéen gis ca téere façon waliyu yi bu melul ni waliyu def ci téere yi kooku du waliyu waaw kooku du dara waaw waliyu day def nii day naaw di jaar ci fii di dox ci géej gi di def nii di def ay karaamaat ak yooyu képp kuñ gis ne yow ñoom bu ñuy gis naan da buñ déggee naan diw nee nañ ko baax la waliyu la ñu ngi xool di détecter yooyu la ñuy lunette yooyu di xool boo dëppoowul ak seen lunette yi ñu ne ah kii lu dara teg fee te wax naa la wàllu yu yéeg ñoom ni leen yàlla melale ak noppi nit ñi daanaka mën nañ leen a gamle gam gamle tellement dañoo bari te wute waaw borom bee leen jël wutale leen ci biir nit ñi def leen ci melo bu ko soob melo bu nit ñi mel rek da gis wàllu yu mel noonu gis nga Xadir keroog. radiyallahu anhu bi Seydina Muusaa di ñëw di ko fekk si di ko seet mais da koo fekk mu tëdd sangu mel ni benn kii ku benn kuy fanaan ci mbedd yi ci biti la ko fekk ci mu mu sangu bi mu ñëwee mu nuyoo moom muy Xabiir mu a ko mu ne ko man man la mu ne ko yow la Muusaa mu ne ko waaw mu ne ko Muusaa banu Israaïl mu ne ko waaw te kooku la ko borom bi ne man xamal naa ko loo xam ne yow Muusaa bi sama yonent xamaluma ko xamaluma la ko waaw allah moo tax tey affaire yi dafa yéeme quoi barki yàlla affaire yi dafa yéeme waaw non borom bi moo jël mooy ay ay seet lañ ara isum fii eh? xidri zil jalali li boroom masaalik wax ne ara isun ay ay séet li ñu ay séet mooy xam nga séet day rafet day taaral dañ koy waajal mu rafet ñu taaral ko mu taaru lool ma sha Allah ñu muur ko mu ne na gis nga boroom awliya yi Cheikh Abdou euh, euh, euh, Ahmad Bamba radiyallahu anhu mu ne ñoom noonu borom bi leen nëbb waaw waaw waaw daal di nëbb ci <coughs> li nga xam ne mooy bu boroom bi way mag bi te leen nëbb waaw kii ay nëbb waayam li muy nëbb fa leen nëbb moom boroom bi tabaaraka wa nit ñi na xamuñu leen waaw gaa yi xamuñu leen jëliwuñ sax est gaa yi nii war nañoo nekk ñoo xamante ne nii mooy ñu baax lañu allah <laughs> allah ay mbalaan lañu waaw nekk ci ay ay kii lañu bokk ay ay ay or ay ay ay nekk ci suufu malaani borom ku kawe ki muy borom bu màgg bi mu ne kenn du leen détecté xam leen lu dul ku mel ni ñoom moo taxoon yeneen ci way sa sam naan al mu'minu mir'atul mu'min gis nga way ngëm yàlla ni seetoom mooy ku gëm yàlla ni moom fa laysa yadriha siwal ashkaal foog naa noonu la ko borom Cheikh Ahmadul Xadim wax kenn du leen détecté xam leen lu dul ko mel ni ñoom moo tax waliyu waliyu ni moom moo koy moo koy nangul gis nga boo gisee nit mu nangul nit ak wilaayaam ak baaxam daa fekk ne moom loolu mu ko nangul am na ci moom ndax mooy seetoom al mu'minu mir'atul mu'min aji yàlla ji aji ngëm yàlla ni moom mooy seetoom moo tax mu mu gis loolu man koo nangu waaw moo tax ñoom ñooy détecté wante bu la yàlla nag nam nee dimbali ba wan la ku mel noonu mooy fekk na def na ci yow yiiw leer gu tax nga mën a leer mooy gisuñ ci gataay bi ñu génne al arwaaxu junuudum mujannada <laughs> fa ma ta'arafa minha wa ma ay saa saa ma ko gis nga ruux yi bokk ay mbir dañuy mën a nekk waaye bu gis ne ñoom ànduñu kii wu ñu ne kon boo nangoo wala wilaaya diw fekk na ne borom bi def na lu mel noonu ci yow. ndax al mu'minu mir'atul mu'min la <laughs> ah, sayyidina Uways radiyallahu anhu radiyallahu anhu moom nag pour jeexal ci ay mbiram boroom xam-xam ni lañ ne xam nga lii lan la après gaay bi ñuy ñëw dafa dem fa fatina lahu an-nas fantalaqa ala wajhihi mu dem yoonam imaam muslim rahimahullah xam nga wax naa la sànq ne la imaamu Nawawi de rahimahullahu taala fii la yemale affaire bi mais imaam muslim yemalewul fii xadis bi de waaw yemalewul fii xadis bi. dane bi nga xamante ne nii ci la ko nit ñi dëgmal xam ne moom la mu daal di dem qaala Usayr Usayr radiyallahu anhu mi nettali mbir mi ne wa kasawtuhu burda ne ma daal di koy nag. solal benn yére bu rafet boo xam ne moom laa ko mujjoon utal nag ne ko nag del sol lii nee na fa kaana kullama ra'ahu insaan saa bu ko nit ñi gisee xaala ku ko gis ne eh min ayna li mooy haazihil burda gaa yi dañ koo xame woon ak waraakaana mooy ci wàllu yére ak ràpp yére ba buñ ko gisee mosul yére bu rafet gaa yi nag eh, eh, mais woo it woo it lan la jëlee yére bu rafet mooy pour ñoom kii yellu wala bokkul ci ñi war a sol yére yu rafet <laughs> mais moom mii <coughs> xam nga mooy nettaleen bi comme boo demee ci isaaba imaamu ma euh, al-Hafiz Ibn mu ne nettali am na ci boroom xam-xam yi ku mel imaamu Maalik imaamu Maalik da weddi ne <laughs> nee na imaamu Maalik da weddi ne nettali Uways bi amul mooy dafa jàppoon ne lii nii mooy waxul ne xadis bi gis naa ko amul mais dafa yàppoon ne loolu Uways personnage Uways amul non non moom non kooku amul mais il mooy lii dëgg mooy Uways bien sûr am na. amaana moom imam Maalik yi mu amoon ci information mooy ku mel noonu <laughs> Uways wul du du du du ko waaw mais am na comme ni ko xadis yi leerale ak yeneen i xadis waaw moo tax moom fi mu mujjee Uways Kufa la ne woon xam nga Seydina Ali ibn Abi après kon gis nga xilaafa Seydina Ousmane jaar na fi ah Ali bi nekkee xalifa moom la àndaloon ci xare muy xare Siffin am nañu ne foofee fa gaañoo fa ko faate Seydina Ali radiyallahu anhu di seet nit ñi di wër ñi faatu ba kii ba gis Uways ci biir ñi nga xam ne mooy ñi faatu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bi xam naa kon dañu yem noon wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa ma'waahu tam am na yeneen njàngal mooy eh, ki gën ki gën ki gën a suuf ki ko gën a suufee suuf ci ngëneel man nay sàkku ñaan ci moom Seydina Omar sikk nawul ne moo gën Uways Usayr mii rek moo gën saxaaba la te Uways du du saxaaba radiyallahu ta'ala anhu te Seydina Ali ibn Abi Talib moo te moom ñoom ñëpp yonent bay saa saam leen bu ngeen ko gisee ngeen ñaanal ko jé ngeen sàkk ko mu ñaanal leen jéggal moom itam mu ñaanal leen jéggal loolu moo tax ndax lan jullit du rëy moom lañ doon wax ne dinañ ko gis hadis bi ci tegu yonent bay saa saam ci boppam naan Seyna Omar bu ma fàtte ci sa ñaan waaw ah sama mbokk Omar bu ma fàtte ci say ñaan. bu dee yonent bi saa saa may wax loo kon kan mooy xeeb ñaanu nit moo tax ak réer la ñi nga xam ne naan Serigne Diouf kenn waru ko wax rahimahullah war a ko yàlla yërëm ça veut dire que yow ah yàlla yërëm ko alors que ñoo xamul dara waaw. rahmatullahi aleykum ahlal bayt ak yu mel noonu euh, rahimallahu ra'an ñàngam yow nga nekk fii di fontoo nit ñi allahumma arham lil muhaajiriin allahumma ighfir lil muhaajiriin noonu lil muqassiriin noonu lil muhalliqiin allahumma marham wa ighfir lil muhalliqiin ñu ne booy rek man sax ak ñi wàññi mu ne lil muhalliqiin ñaanal leen ñaan yow nga toog naan ah, sëriñ diw ah, naan yàlla ko yàlla yërëm ak ñàkkub taalibe lu roor ciwul yow yaa xamul dara waaw. yow yaa jàpp ne rek sëriñ bi moo sëriñ ba ngay wax moo gën waa ji ñaan nii moo ko gën yow loolu yaa ko foofu man waa ji na koo gën sax te sax bu jàppoon ne sëriñ baa ko gën mën na ko ñaanal waaw. moo tax sëriñ Touba radiyallahu anhu ci Masalik mu ne képp ko gis sama téere bii nag ma ñaanal waaw nag ma ñaanal yow dañ lay nekk naan taalibe nga naan non kenn du ne kenn du ñaanal sëriñ bi naan yàlla na ko yàlla yoroon loolu yow xamoo dara da ngaa war a noppi ak ñi mel ni a réeral nit ñi wala yàlla tax moo tax moo jomb ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax Seydina nga bu ma fàtte ci ñaan yow nga ñëw taxaw naan ay Serigne diw ba may waxati Serigne yow da ngaa feebar wala loolal te Serigne boobu ci boppam naan ñaanal leen wax mooy ki gën a suufe man lay ñaanal ci gën a mag te ki gën a man na ñëw ci ki gën a suufe na ko ah <laughs> damaa bëggoon na nga ñaanal ma voilà loolu ak humilité la te tamit xam ne borom bi ku nekk lay ñaan nangul ñaan xam kan lay nangul. waaw xam ci tamit que ne gëneelu ñi nga xam ne dañuy ñëw di renforcer l'islam bu l'islam soxlaa ay am daat yi jóge yaman fu ne ay Irak fu ne ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya loolu dafa am solo waaw di am solo waaw te tamit ñu xam ci ne feebar nit feebar dal ko tegtuwul ne amul dara ci yàlla wala wala feebar bii ko dal day wane ne lii am nattu la bu ko yàlla teg boo xam ne day wane daa bon le xam nga waxu ñi xamul dara ñi ngay dégg waaw bari nag ci wolof yi ñu naan diw bu amee doom joo xam ne daa juddu nekk handicapé kii daa fekk yaayam nangam ak baayam nangam kadib ay kàcc kat yu mag lañu waaw ay kàcc kat imposteur yu mag a ngoog ay nar kat yu mag a mag walla iyaazu billaah borom bi teg am nattu jaamam est day wane ni kii bàkkaar la bu yaayam def wala bu baayam wala bu mu def walla iyaazu billaah waaw ñu naan day ne baaxul ba pare ñoom li koy wax mooy ñoom nag. ñoom ñoo baax moo tax ñoom ñu seeni cër baax seen lépp mag walla yàlla bi la kàccikat nga kàccikat <laughs> nga waaw Seydina Ibn Abbas bi muy génn àddina dafa silmaxa woon wane ne daa yàqu rek woon doo bàyyi wax lu la neex ñoom Ata ibn Abi Rabah gars yi am nañu woon moom gis nga mooy kanamu bët yi ci boppam amuñu ko woon waaw te ñoo fa ay façon handicap bu ne lañ doon am te ñoo gënoon ci xeet yonent sallallahu alayhi wasallam ñoo doon borom xam-xamu seen jamono. ñoo wax waxi caaxaan yooyu moo xam ne handicap xamuñu ko jàpp nañ ne lu waay manqué ak wàññeeku wàññeeku la wala iyaazu billaah xoolal mi ak ngaanaa ko dal waaw est ce que woon ne comme kii baaxul. te yonent bay saasaam ne moom moo gën ci ñuy ñëw sama gannaawu saxaaba yi xayru taabi'iin sama taalibe yi saxaaba yi moom moo ci gën wala iyaazu billaah moo tax loolu ay waxi kan na ñoo xamante ni ñu leen di jox mikro yi ñuy waxi toj toj ak i tojaange kese waaw wala iyaazu billaah dañ ciy xamee tamit gëneelu di liggéeyal sa waajur waaw di am seen gërëm te loolu taxawoon nañ ci ci birrul waalidayn waaw rafetal jëme ci say waañu wa ñaari waajur ngëneel gën nga fa mën a am ba yonent bay saa saam ne woon saxaaba bi ñu doon ilzam qadamayha fa innal jannata sam ne ko sa yaay du dund mu ne ko waaw mu ne ko ilzam qadamayha takkool ak ay tànkam fa innal jannata àjjana ji ngay wër sam mu nga fa ta sa tànki ñaari waajur mooy la gërëm loo nekkal ci su leen gërëm loo te doo lu xaraam même bu dee sa bakkan àndu ci mais muy lu dagan nga defal leen ko te yàlla tax di nga jox àjjana di nga am ngërëmu yàlla Allah kon ngërëmu yàlla jege nañu waaw yonent way saa saa waxoon nañu ajjana te gisoon nañ ko fii moo gën a jege jaam bi mbaru tànkam mu ne wan naaru kadalik waaye safara it naka noonu kon nag ku nekk na def attention kon nag man nañu yem noonu te tamit di wane saxaaba yi ni ñu gëme woon yonent way saa saa ak ni ñu doon doxale ak ndénkaane Seydina Omar bi ñu ko gisee dafa ñaan la ko yonent bay saa saa wax taalibe bi it noonu la bu la sëriñ bi waxee dara jox la ndénkaane wala yu mel noonu même bu fàddoo na nga respecté ndénkaane boobu voilà mais doon sëriñ bi naatu fi non grawul quoi c'est pas grave non Seydina Ali ibn Abi Talib ba mu dajeeg Uways paree la def na ko ah Uways yonent bay saa saa de waxoon na buñ dajeeg yow nga ñaanal njéggal kon ñaanal mu njéggal mu ñaanal ko njéggal kon nag mu ngi noonu nga bañ a rëy loo waaw waaw ñoom ñoom képp ñépp lañ naw lool ñépp duñu seet toog bi jaay ne maa leen gën man maay Ali ibn Abi Talib man maay Umar ibn al-Khattab yéenay dungur yi yéenay ginaar yi yéenay les les ba aja mukk wal iyaadu billah waaw maral leen ma samay tànk ay ca je suis Ali ibn Abi Talib je suis Omar ibn al-Khattab non radiyallahu anhu ñoom doonu ñu mel noonu comme ni nga xam ne ñoom la ñuy tekki nañu dara léegi di jaamloo taalibe ci loo xam ne ñoom wal iyaadu billah nawloowul leen nawloowul leen sax wal iyaadu billah quoi kon nag mu ngi noonu ah, nga gis ñii <laughs> ñoom bu ñuy siiw rek di daw <laughs> fu ñu leen xamee rek fu ñu commencé di siiw ñu dem feneen awee ah sëriñ ñu bari noon lañ meloon bu nekkee fenn nit ñu commencé fa bari rek ñu jóge fa dem dem feneen <laughs> waaw waaw ndax nit ñi la leen tax a jóg ak ñoom la leen tax a jóg bokkul dañu xam ne moom Euh, nit ñi di la topp léeg-léeg am jaay la te tamit dañ lay tere lu bari nga def ko sa digganteeg sa borom tax ñuy wane gannaaw dem seen yoon ngir foo xamante ne dinañ fa mën a jaamu seen borom tabaaraka wa ta'aala kon nag ñu yem noonu bii di ñëw ñu gis ñaari xadiis ñu des beneen xadiis Seydina Umar radiyallahu anhu ak doom ji Ibnu Umar Abdallah radiyallahu anhuma wa ardaahuma